أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحجة أبو زكريا يحيى بن الشرف annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi raabi'i wa salaasiina ba'dal mi'atayn wa anhu an jaabirin radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala alxarbu xada'a muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafidu nawawiyu rahimahullah rahmatan waasi'a jazaahullahu anil islaami xayran mu tëje suñu bunt bi di wax ci ngëneelu fadlul jihad ngëneelu jihad muy chapitre deux cent trente-quatre ci suñu jotaay bi ñu génn ngi sonn xadis mille trois cent cinquante et un mu noon waan abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tamannaw ak laa tatamannaw liqaa al aduw fa ida laqiitumuhum fasbiru waaw ah.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 dafa tënk lépp ci wàllu xare gisoon nañ yonent bi alei saatu ay xadiis gis nañ ko fi waaw yoo xamante ne nii di soññ ci wàllu xare di wax ay ngëneelam waaye gisoon nañ stratégie yi ak tamit yonent saa wax ñu loo xamante ne nii buñ ci jàppee inna ala innamal quwwata rami ak tamit di soññ ci ala waawee ala yu ngeen ma yëgal leen dëgg dëgg force mooy nga maîtriser les tirs ak di jot say cible waaye mu soññ saxaabaam yi soññ xeetam ci ñuy exercer wu ci yooyu ba nag defe ko azaaru fo boo xam ne day accessible mu nekk loo xam ne dañ ciy nekk di exercer wu ndax bu ñu ko bàyyee da leen di dañ koy fàtte dootuñu ko man ba mu ëddi woon ci ay tëkku ki nga xam ne daa man yenn yi nga xam ne dañ ko soxla ci xare ba pare mu dem fàtte ko léegi nag euh, fii bii passé mu wax ñu li nga xamante ne nii mooy li jëm ci waxtu yi nga xam ne ñoo gën a approprié ñoo gën a jàppandi ngir xare ah xadiisu Seydina an-Nu'man ibnu Muqarrin bi bu ko fàtte jamono yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu doon xare awwal an-nahaar ak tamit jamono ji jaal beenu bés yi Euh, journée bi ak tamit bu jant bi di jeng muy waxtuy julli waxtuy ñaan waxtuy dagaan borom bi nga xamante ne nii kenn du am ngañaay lu dul ci moom waaw waaw ndax ku mu dimbali kenn du la mën a gañe in tans in in in yansurkumullah fala ghaliba lakum waaw bu leen borom bi dimbali amul kenn ku leen mën a noon waaw kon nag mu ngi noonee bu leen seetaanee nag ah <laughs> luy xew waaw ah, xam nga ne loolu ku borom bi maandu ci say mbir mooy yow say affaire yàqu na tarfata ayn waaw kon ginnaaw loolu mu ñuy wax tamit ne xare li muy bare bari njariñ njariñ njariñ ci bi bi ñu xadiis bi ñu mujjee gis te fàttali ko léegi bul toog nag naan ah borom bi ah léegi nag dañoo bëggoon nag <laughs> nga daal ñuy nattu déedéet waaw déedéet loolu bu ko wax yàlla al aafiya ca xadiisu euh, abu ibrahim ba abdallah ibn abi awfa abu hurayra bi xaw na tënk mais moo tax xadiis yooyu moom lañ la junjoon ne la foofu lañ ko gënoon a gis la al adu waaye wasalu allah al aafiya fa ida laqitumuhum fasbiru waaw mëbët dajeeg noon yi benn wasalullah alaafiya dee leen ñaan yàlla mu jàmmal leen jaamu yàlla ji tax moom ni leen fii ci kaw suuf ñaan leen mu jàmmal leen ci ba ngeen defe ko noo xamante ni fitna du leen di fekk waaye nag bu yàlla dogalee bi nga xam ne mooy dogal te loolu la wax ne wa tilkal ayaamu nudaawiluha bayna an-naas ah al ayaamu duwal waaw bés yi day tourner de malikal mulk ah maliku samawati wal ard noonu la ko bëgg azza wa jal léeg nag jàmm ja nga amoon mu am lu ñëw nag daal di koy rëngi-rëngee mu ne nag bu lool xewoo ba ngeen war a jàmmaarloog noon yi nag fa ida laqitumuhum bu ngeen daje ñoom fasbiru na ngeen muñ yooyu yëpp nag yonent way saasaam tënk ko ci benn mbir ne gis nga xare dëgg-dëgg mooy xadiis bii ñu jeexale mu ne wa anhu mu ngi koy jële ci Seydina Abu Hurayra mi mu jële woon xadis bi ñu génn muy mille trois cent cinquante et un mu ngi xadis mille trois mu ngi jële xadis bi ci moom waaye wa an Jaabirin di ko jële ci Seydina tamit Jaabir ibni Abdillah ndax saxaaba yooyu ñoom ñoo ko solo boo am na ñeneen comme après ni ngay gisee bu ñu lay wax imaamu Tirmidhi yu rahimahullah dina la wax hmm? euh, nan la eh, ñeneen ñoo xam ne solo nañu ko waaw ñeneen ñoo xamante ne soloo nañu xadiis bi kon eh, mu ne ñoom ñaar radiyallahu anhuma anna nabiyya ken yonent bi alayhi salatu wassalam de anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qaala neena neena neena alxarbu xare de xadaa waaw alxarbu xadaa waa lan mooy xadaa <laughs> eh, mooy ne xare dafa nekk bërëb boo xam ne bërëbu tegi pexe la bërëbu tegi pexe la bërëbu tegu teg tegi pexe la ngir mana a njuuy ki nga xamante ne moom nga ko séqal waaw allahu akbar mooy ay pexe la de alxarbu xadaa muttafaqun alayhi mu ne xadis bi al imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi dinañ ñëw après buñ koy saraa est ce que ndax daa bari ay binya mooy du xadaa kese dinañ la wax ñaata ñoo ci am boroom xam-xam yi di ko wax ak bu ci nekk ana ban maanaa la ko boroom xam-xam yi jox rahmatullahi alayhim mooy binya bi mooy baaw baat kàddu gi xaabeeg daal beeg ayin beeg kaabi xadaa xam nga xadaa lañ wax mais est-ce que kese la dinañ ko gis insha allah waaye balaa loolu lépp nañu lijjanti fi nga xam ne moom la ñu nekk muy rawaahu mu ne soloo na ko ki nga xam ne mooy al-Bukhari kon ah, muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy léegi ñaari xadis la Seydina Abu Hurayra Seydina Jaabir léegi njëkk a gis xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu est ce que ñoom ñaar doom ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ak seen taalibe al imaam at-Tirmidhi ñoom ñooñu ñoo ñi nga xam ne ñoo kaa solo al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci kitaabul ah, jihaadi wa siyar gis nga hadis bi ñu génn bi weesu te fàttali ko léegi laa tataman laa tamannaw ak la wala laa tatamannaw liqaa al adu imaamul Buxaari moom na mu ko ndew foofu laa tamannaw liqaa al adu fa idaa laqiitumuuhum fasbiruu xadis boobu bu mu ci paree buntu boobu kitaabul jihaad wa siyar baabu laa tamannaw liqaa al adu ginnaaw gi ci la dóora indi xadis bi utal ko beneen buntu muy baabun alxarbu xadaa alxarbu xadaa alxarbu xadaa kon nag loolu insha allahu taala léegi kon foofu la ko indi du foofu kese nag euh, euh, surtout biir xadis bi li nga xam ne tamit loolu la koy da da ci da ci da xadis bi waxul ci lool kese voilà <laughs> al imam al hafiz al bukhari rahimahullahu ta'ala amirul mu'minin di njiitu jullit ñi ci wàllu xam-xamu xadis kon mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad mu ne nettali ñu suñu sëriñ di Abdullah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Ja'far ibn al-Yaman Akhnas ibn Khunays al-Ju'fi Abu Ja'far al-Bukhari yi si yowoon ci al-Musnad rahmatullahi alayhi génn àddina la deux cent vingt-neuf rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdurrazzaq mu nekk ñu nette moo Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani rahimahullahu ta'ala génn àddina la 211 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Ma'marun mu ne ki ñu xabaare mooy Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid wa Ma'mar wa waladul Mubaraki wa Ma'mar wa waladul Mubaraki wa Ma'mar wa waladul Mubaraki rahmatullah alayhima muy Ma'mar ibn Rashid al-Azdiyu al-Haddaniyu Abu Urwa ah, rahimahullahu ta'ala al-Basriyu rahimahullah al-Yamani as-San'aniyu rahmatullahi alayhi ne woon Basra ak Yaman rahimahullah génnaat ne la cent cinquante am na wuute rahmatullahi alayhi an Hammaam mu jëla ko ci Hammaam di Hammaam ibn Munabbih ibn Kaamil rahimahullah Abu Uqba al-Yamaniyu as-San'aniyu al-Abnawiyu rahimahullahu rahimahullahu ta'ala génnaat ne la 132 rahmatullahi alayhi an abi hurayrata mu jëla ko ci sayyidina abu hurayra alhafidu dawsi rahimahullah génna adna la 59 ci li gën a dëgër inshaa allahu taala radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala halaka kisra thumma la yakunu kisra ba'dahu wa qaysarun la yahlikan thumma la yakunu qaysarun ba'dahu wala tuqsamanna kunuzuha fi sabilillah wa sammal harba xadaa voilà gis nga mooy gis nga li mu wax ci kaw yonent bi alayhi salaatu salaam bokk ci mu'jizaatam yi alayhi salaatu wassalaam yi nga xam ne borom bi da koy jox yonent mu koy lottal keneen ku dul moom du ko man waaw bu amee ku koy jege mooy taalibeem lay doon koo xamante ne nii ab waliyu la te la muy am muy karaamatul wali loolu parce que ci yonent bam jox ko tax mu am loole allah <laughs> mooy tëli borom bi terale li nga xam ne mooy wali yu boobule mu nekkoon kon halaka Kisra di ñu xabaare loo xam ne bi muy dund xewagul waaw xam nga kii la ko waxoon mooy bi mu yónnee ñoom basam sama Kisra daa reew <laughs> Kisra men kes rowe njiit yi woon foofu yëpp moo ci gënoon a ñàkk la de bu gën ne ñàkk xam diplomatie parce que dafa réyoon lool Kisra la hawla wala quwwata illa billah a'adana allahu min al kibr yàlla nañu boroom musal ci réy réy réylu ndax jaam day réy réylu mënu la rëy Kisra yonent way saasaam da ko yónnee di yónnee lettre saa yónnee Qaysar yónnee Kisra yónnee buuru jamono mu xaw xis ak yooyu ku ci nekk kenn amul ku doxalee ni Kisra doxale Kisra daa jël rek yonent bi alayhi salaam daal di koy xotti yonent bi alayhi salaam ñaan borom bi mu xotti nguuram tuuti lañ ci teg waaw waaw moo tax biñ ko xottee muy wax mu naan ba pare mu teg ci naan basam ki ko toogaloon yaman demal nga ànd xur xura mi nga xamante ne non basam la wax mu dem basam di dem àndaale ki nga xam ne mooy xur xura di so sa bras droit waaw son bras droit waaw muy ki ko doon jàppale foofu yaman ngir ñu dem nag Kaysar xam nga ni Kisra daa réew naan demal nga indil ma kooku di ma bindu lettre ba pare di di njëkk a bind sama tur <laughs> am na saa salaam bismillahir rahmanir rahim la doon tàmbalee lettre bi en tête yi min Muhammadin ah sallallahu alayhi wa sallam abdullahi wa rasuli ila qaysara wala ila kisra azim al kisra na mer mais ana pourquoi ana lan moo tax yonent bi alayhi salaatu sax voilà di ko bind lettre moom kesrowe mu mag mi nga xam ne mooy shahan shah malikul muluk le roi des rois di jëkke moom turam moom yenente way saasaam naan min muhammadin ba pare dóoru indi moom alay saasaam turu kisra ci ginnaaw ila kisra loolu nag di bitaagaas xol bi waaw ba pare comme nag li nga xam ne ñoom noonu lay xeebe woon arab yi jàpp ne seeni jaam lañu mu utiliser kàddu yu re yu ñàkki teggin yooyu ne daa mer jàpp leetu yonente way saasaam ne ko tereet xotti waaw yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan yàlla xotti nguuram moo tax gaay ba ñëwee di wax mooy ñu ñëwoon rek basaama xurxura moom ñoo ñëwoon euh, dal di wat seen sikkim yi bàyyi seen euh, kii yi euh, moustache yi muy lang comme ni nga xam ne noonu la ko ñi gën a niroog ñoo Kisra waxoon naa la mooy communiste yi nga xam ne masañoo sax bay sàppi waaw boo bëggee xam Kisra ni mu meloon xoolal photo waaw en surtout ñi nga xam ne pas ñi nga xam ne léegi peut-être am nañu évoluer léegi mais mooy ziyut al communiste <laughs> daanaka ñooy Kisra rek boo leen gisee nga xam dañuy xuuf seen sikkim yi bàyyi ay moustache yu gudd waaw boo xoolee ñoomin photo yi ñu lay wax xaw ma photo xaw ma dessin yi ñoom Lénine yi xeet yooyu ñoom xeet yooyu boo leen gisee ñooñu Kisra ñooy ñi gën a jege ñu lay wan Kisra waaw yonent bi saa saa nag ne woon gaayo bi ñëwee bëggu leen woon a xool ne leen ne leen ne leen ne leen toskare ñalaan kan moo leen digal lii ñu naan rabbuna baax na ba mu jàppoon gaa yi dalee leen ne mooy seen borom suñu boroom moo ñu ko digal mu ne man nag sama boroom moo ma digal may sëqal sama karawu sikkim tey wàññi samay naamu bëggu leen woon a sax xool waaw ba pare ba ñuy dem mu ne leen boroom bi sax xotti na. Euh, la nga xam ne mooy nguuruk seen waa ki leen fi yóon ne muy Kisra gaa yi ne xanaa kay dit bañ demee laaj affaire yi ñu ne leen Kisra daal dinañ koy coup d'état daal nañ koy ba pare faat bu mbon lañ ko faat walla iyaazu billah waaw moo tax depuis boobu la nguurug Kisra Perse yi tàmbalee bañ a nekk ci ci stabilité ba ni nga xam ne ci la leen jullit ñi di am Nu'man ibn Muqarrin fàttalikul bii weesu ak ña nga xam ne ñoom la fa Seydina Omar yónni woon ci saxaaba yi lañu leen di déjjatee foofule ñoom Seydina euh, Sa'd ibn Abi Waqqas déjjati foofu gaa yi waaw kon nag mu ngi noonu ba ni nga xam ne ci la ñuy jëlee li nga xam ne mooy seen piiru Kisra la daal di koy soral Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum Allah <laughs> waaw nettali boobu nga xam ne bon waa siira lañ koy wax rahmatullahi alayhim kon euh, mu yonent lay saat saam ne halaka waaw bi loolu nag xëyee mu ne Kisra alkuna summa laa yakunu Kisra ba'da ginnaawam Kisra bu mel ni moom bu nekk ci stabilité dooru am jeex na moom moom baax na ba doom di jigéen bi après ñoo fa ne ay yu mel noonu après gars yi après affaire yi ngandumi stabilité am ba ni nga xam ne ci la l'empire perse di wadde waaw borom bi waddal ko jaare la ko ci loxo yu yonen saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa qaysarun la yahlikan kanta César moom moom daa teraloon eh, eh, kii eh, la nga xam ne mooy lettre yonent bay saar saar waaye Qaysar le César byzantin Hiraq la yahlikan na waat naa ne man yonent bay saar saar dina fi jóge dina alko summa la yakunu qaysarun ba'da ginnaawam qaysar dootut amaat waaw moom itam la daal ñële moo leen di dugg ba ni nga xam ne noonu la yeneen da borom bi di di raafale di déjjitee Byzance ci loxoy jullit ñi waaw ba nangu Dimashq nangu ah, nga xamante ne mooy eh, eh, eh, fi nga xamante ne mooy seen capitale bi di Constantiniya yooyu yëpp ci loxoy jullit ñi waaw muy Constantinople fële ca Istanbul ak ñoom jamono yooyu foofu yëpp ah ah yi yóbbuwaale ay Antioche yëpp gaa yi ñàkk ko waaw waaw thumma la yakunu qaysarun ba'da wala tuqsamanna kunuzuha fi sabilillah te waat naa ne man yonent bi alayhi salaam trésor Kisra ya ak Qaysar yi di ngeen ko séddale seen biir di ngeen ko partagé wu fii sabilillah di ngeen ko jël daal di koy dépenser ci yoonu yàlla waaw di ngeen ci teg loxo mu nekk manque ci yoo xam ne ci yéen la jëm waaw te lii xoolal xandak ba mu koy jëkka boobu Abu Hurayra sax ñëwagul <laughs> ba ñuy gas mbir mi Quraysh Ghatafaan ak gaa yooyu ñu ngi leen wër ak yahuud yu yiis yi waaw mais ba ñuy gas ba xeer wi daal di benn kudya bu rëy waaw xeer wu rëy tax mënuñoo avancer ñu wax ko Yonent saa saa mu ne inni naazil damay wàcc jël sémmiñ bi daal di dóor fa mu xar benn côté étincelle mu ne Allahu akbar u'tiitu mafatih ash-Sham allah mu ne allahu akbar yàlla kese moo màgg u'tiitu jox nañ ma fii ma nekk ñu ñuy ndar képp gaa yi foog ne tey la l'islam bi fay waaw waa tax beew daa bari daa yàgg ci àddina bi gis nga ni yahuud yéeg seeni mbokk di def encercler suñu mbokk palestiniens yi di leen def lu ñaaw saa su ne jàpp ne ñoom dañoo mën nañoo reyee Gaza wala yooyu ci kaw suuf quoi <laughs> ak ku leen ci jàppale ci ñi nga xam ne sayaatin yi nga xam ne ñoom la àndal loolu laa doon wax ne gars dañoo foog ne man nañoo effacer ci kaw suuf bilaadu Xuraasaan Iran gars yi ñoo feebar <laughs> wallahi ku leen ci yaakaar mooy ku leen ci jàppale mooy yaa ngi leen di jàppale ci ci torox tànge waaw ak boo xam ne fi ñuy mujj mooy ñu naq seen ban seen bakkan yi ci ban bi wallah waaw yonent bay saasaam ñu ngi ko ndar képp waaw mu ne wa allahu akbar untitu mafatih ash-sham jox nañ ma caabi trésoru sham te temps yooyu qaysar hiraql azim ar-rum moo fa newoon dooraat ne allahu akbar untitu mafatih al-furs wala mafatih kisra waaw waaw <laughs> waaw joxees nees ma teg nañ ko sama loxo ta borom beeg ko teg ci loxoom te xam ne ginnaawam lay ñëw comme quoi l'islam bi l'islam bi yeneen way saa saa moo gën a màgg l'islam bi waaye mbir yi nekkul ne moom il faut mbir yi di dox pour mbir yi di dox il faut moom muy dund tout le temps déedéet jóge yàlla di doxal ndax kiy doxal du moom yàlla la waaw yàlla la wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu allah ay way aaya boobu muur yi waaw waaw la kene gaa yi fii yàllaa fi moo fi masa ne nit lu mu màgg màgg màgg màgg ma ne du dara lu dul koo xam ne yàllaa ko jàppale rek waaw kii jàppale nag mooy yàlla waaw kii def mi mooy yàlla ay Seydina Muhammad alayhi salaam nekkul lu dul ndawu yàlla waaw lan la doon bind ci leetar mi min Muhammad abdullah wa rasul waaw qad xalat jaaroon na fi min qablihi lu ko jiitoon ar rusul ay yonent yu ma masa yoon ni ñu jaar waaw afa in maata est bu faatoo loo xam ne boroom bee ko faat yu toolu xare yooyu moo jël bakkana aw kuti la wala mu dem ci xare ñu faat ko da ngeen di dellu seen gannaaw génnaat ci diine ji simpeeku wàcc yëg leen ne képp ku ci génn kooku loru lu dul boppam lu yàlla lay wàññi dara de mukk waaye te borom bi nag xel fees naa fay ñi nga xam ne ñooy sant def ci li nga xam ne loolu la leen yare woon tette woon leen ci tegoon leen allahu akbar kon nag allahu akbar utiitu mafatiha kisra <laughs> kon nag mu ne ida halaka kis halaka kisra thumma la yakunu kisra ba'dahu wa qaysarun la yahlikan thumma la yakunu qaysarun ba'dahu wala tuqsamanna kunuuzuha fi sabilillah te waat naa ne di ngeen dépenser de euh, daal di euh, euh, séddoo seen trésor ya loolu lépp yoonu yàlla ngeen ko amee muy seen butin seen ma wàll ci màng yi mu ne wasamma ba pare yonent bay saa saam tudde loolu nag mooy suñu hadis bi nag li ci maamu na alxarba li nga xam ne mooy xare xadaa waaw li nga xam ne mooy xare xadaa waaw waaw xoog ba kene ah luy njuuyaate la de waaw luy njuuyaate la waaw luy njuuyaate la day njuuy am ña seen borom de ña nekk ci xare bi hmm. xare mën a naxaate hmm. wóor na mooy gis nga début bi dama naa tàmbali affaire bi yow nga foog ne affaire bi maîtriser nga xare bi waaw ba njaal benn bi vraiment ak dawlatu lak waaw yow moom mbir mi yaa moom mais gis nga da ngay jekk rek mu retourné xam nga looloo ñu daloon oxon ñun jullit ñi waaw maada qaalat sayyidatuna ummu umaara musaybatu bint Ka'b radiyallahu anha loolu la ñu sayyidatu ummu umaara wax waaw ne keroog man Uhud bi ma génnee xare bi commencé xare bi kii ma na ñoom jigéen ñi di génn comme que sorewuloon di dem di xool yi nee na maa ngi ñëw fekk mais kuffaaru Quraysh yi gañe nañ leen ci bëccëg gi noonu njaal deenu bëccëg gi ba yeneen saa saam toog saxaaba yi nee na ma nekkee noonu rek jékki rek affaire bi mel ni lu retourné ma ne waaye yow mais <laughs> loolu nag mooy xadaa waaw mooy bul jamais être sûr sur tes lauriers tant que yaa ngi am face à face ak sam noonu waaw loolu bu ko def waaw bu ko def loolu boo ko defee di nga rëccu foo xamante ne booy rëccu mooy dootoo nekk ci àddina bi wala di nga am toroxtaa di nga am bokk yi nga eh, benn benn humiliation bu rëy la nga yaakaaroon lépp mooy sa waaw te li ma bëgg a wax mooy kii euh, yaakaar gu tas ngay am ndax alxarbu xadaa waaw waaw kon nag loolu la <laughs> waaw day wor ay bo ay seen borom de kon mu ngi noonee waaw mooy <laughs> ah xa xare daal waraatekat la de <laughs> alxarbu xada léegi al imaamu muslimu kantaam al imaamu abu ñu ngi xadiis saydna abu hurayra ba léegi ñëwguñ ci xadiis saydna wa mawlaana jabir ibni abdillah ibni amr ibn haram radiyallahu taala an hmm, anhuma wa ardaahuma ah, Allah Allah kon léegi kon al imaamu kanta al imaamu kon muslim ibn al rahimahullah mu ngi ko indi moo indi na côté bi euh, mooy xadis bi nga xamante ne mille sept cent mille neuf voilà ci li nga xamante ne mooy euh, saxiix imaamu muslim Abul Husayn rahimahullahu taala kon al imaamu muslim rahimahullah kitaabul jihaad wa siyar baabu jawaazil xidaa fil harb voilà foofu la ko indi waaw possibilité naxe ci li nga xamante ne mooy ci xare yoo voilà mu ne wa haddathana Ali ibn Hujr ah non du boobu. boobu Seydina Jaabir wa haddathana Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sahm mu ne nettal nañu ki nga xamante ne mooy suñu sëriñ di Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sahm Muhammad ibn Abdurrahman ibn Hakim ibn Sahm al-Antaki rahimahullahu taala gis nañ ko fan yee dañuy wax Antioche génn àddina la 243 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Abdullah ibn al-Mubarak mu ne ko ñu nettali mooy xabaare ñu mooy Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih alhandaliyu tamimiyu mawla abu abdirahman almarwaziyu alxurasaniyu génn àddina la 181 am ñu ne 179 rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana Ma'mar gis nañ nga sàngaan Hammaam ibn Munabbih mu jëla ko Hammaam ibn Munabbih ibn Kaamil rahimahullah Abu Uqba moom gis nañ ko sànq rahmatullah alayhi an Abi Hurayra mu jëla Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-harbu xada'a voilà kon mu ngi noonu te imaamul euh, kii nag euh, al al muslim kanta moom xam nga imaamul ne sànq hadith euh, bi ñu gis bii weesu laa tatamanna wala laa tamannaw liqa al adu moom la jiital tudde ko benn bunt léegi indi hadith bi tudde ko beneen bunt imaam al muslim nag c'est le contraire la def moom tuddewul bunt yi waaye hadith bii nii. alxarbu xadaa moom la njëkk indi door cee teg xadis bi nga xam ne mooy la tamannaw liqa al aduw fa ida laqitumuhum fasbiru kon al imaamu kon xadisu saydina abu hurayra yaangoog léegi nag mu def xadis bi nga xam ne mooy sayiduna jabir ibn abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa arda ginnaaw xadis saydina abu hurayra ah waaw Seydina Abu Hurayra indi na comme li ñu waxtaan sa halaka Kisra après boobu wasamal xarba xuda xuda beneen bi imaamul Bukhari te ñoom la tegale jële ko ci yeneen sëriñam mu jaar ci même ñoom Maamar mu jële ci Hammaam mu jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anil jami' mu ne Seydina Abu Hurayra mu ne qaala radiyallahu anhu annahu qaala samma an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-harba xada voilà mu ne yeneen tubaab saa saam na li nga xam ne mooy xare tudd na ko li nga xam ne mooy ak naxaate <laughs> voilà léegi euh, euh, léegi nag après ci la teg hadis sayna Jaabir mu ne wa jihaad wa siyar ba léegi baabu alxarbu xadaa mu ne haddathana Sadaqatu ibnul Fadl mu ne nettali suñu sëriñ di Sadaqat ibn al-Fadl di Sadaqat ibn al-Fadl al-Marwazi Abul Fadli rahimahullahu ta'ala génn àddina la 223 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana ibn Uyayna mu nekk ñu xabaar mooy ibn Uyayna di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawla Abu Muhammad al-Kufi al-Makki rahimahullah sëriñ waa Hijaz rahmatullahi alayhi génn àddina 198 rahmatullah alayhi an Amr moo ko jëlee ci Amr di Amr ibn Dinar al-Makki xam nga Sufyan xar fi imaamu Malik la mais imam Malik ko magoon moom 107 la gën a àddina alors que imam Malik 94 93 jàpp 94 ah waaye imaam Maalik cent soixante-dix-neuf la génn àdduna moom cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullah ala al-jamii' kon an Amr mu jële ci Amr ibn Diinaar al-Makki Abu Muhammad al-Asram al-Jumahi rahimahullah génn àdduna la cent vingt-six rahmatullahi alayhi mu ne sami'a Jaabir ibn Abdillah mu ne dégg na Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haraam ibn Sa'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansaari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad sahaaba di doomu sahaaba radiyallahu anhuma génn na àddina 68 am nañu wax ba 90 ay wute yu bari moo am kañ la génn na àddina radiyallahu anhuma annahu qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-harbu khada'a kon nii la ko ëndee kanta al imaamu muslim abul husayn moom mu ngi ko indi woon comme fi nga xam ne fi lañ euh, jawa baabu jawaaz al xidaa fi al harb bu imaamu Seydina Jaabir moom la di door cee bu Seydina Abu Hurayra biñ gis sànq mu ne wa haddathana Ali ibn Hujr as-Sa'di mu ne te nettali nañu suñu sëriñ di Ali ibn Hujr as-Sa'di di Ali ibn Hujr ibn Iyaas ibn Muqaatil ibn Muxaadish al-Baghdadi as-Sa'di al-Hafiz Abul Hasan rahimahullahu ta'ala génn àddina la 244 rahmatullahi alayhi wa Amrun an-Naqid wa Zuhayr ibn Harb ci ñetti sëriñ ñaareel bi mooy wa Amrun an-Naqid Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Usman al-Baghdadi an-Naqid al-Hafiz Abu Usman génn àddina la 231 rahmatullahi alayhi wa Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahmatullahi alayhi al-Baghdadi yu génn àddina la 232 rahmatullah ala al-jami' mu ne wal lafdu li Ali waaye kaddu gi ma indi nii nag sama sëriñ bu njëkk bi di Ali ibn Hujr moom ay kaddoom la andi wa Zuhayr ak Zuhayr seen ñaari kaddu la andi mu ne qaala Ali moom sama sëriñ bu njëkk bi Ali ibn Hujr moom nii la wax bam mañ koy bam ñu koy jàng axbarana dana xabaare nañu wa qaala la fanaan kanta Zuhayr ibn Harb ak Amr an-Naqi rahmatullah alayhi ma ñoom dañ ne haddathana dañu ne nettali nañu xabaar nettali nañu Sufyaanu moom lañ gis sànq ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala annahu qaala sami'a Amru mu ne dégg na sami'a Amrun Jaabiran mu ne sa Amru muy Amru ibn Diinaar biñ gis sànq dégg na Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anil jamii' yaqul qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-harbu khada' voilà léegi xanaa ñu teg ci leen pour nga xam yeneen saxaaba yoo xam ne solo nañu lii mooy ah, loolu waxu naa la ki la ciy gën a dimbali mooy al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi al imaam at-Tirmidhi mu ngi ko indi baabu ma jaa fi ruxsati fi al-kadhibi wal xadi'a fi al-harb voilà <laughs> abwaabul jihaad ya rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam baabu ruxsa baabu ma jaa fi ruxsati fi al-kadhibi wal xadi'a fi al-harb buntu bi wax eh, eh, mooy kii waa abwaabu tée bo bunti jihaad ñu koy jële ci ndawal yàlla li saa sallam bunt bi wax yi xam ne day permettre li nga xam ne mooy wax du wuteeg li am ak tamit warat wara ci wa xare voilà parce que xare bu ñuy noon bi di jaay yo yow moom je suis waaw wax ko yow li nga am ci ay missiles ak fan nga leen def exactement bu xam ko day ba day day viser foofu rek benn missile yóbbante la tël lépp di jeex waaw da yeen am réunion da yéen entre seen ban heure ngeen di daje ah non man moom sama lépp c'est transparent quoi wax gars day bàyyi ba nga xam ne ñëpp bëgg ko chef yëpp gars yi yónni leen benn bomb mu daal di leen rajaxe yéen ñoom ngeen jeex voilà loolu moom mooy <laughs> bokk na ci ndox <laughs> ah, kon mu ne haddathana Ahmad ibn Mani al imam Abu Isa mu ne ne danañu suñu sëriñ Ahmad ibn Mani wa Nasr ibn Ali muy Ahmad ibn Mani ibn Abdirrahman Abu Ja'far al-Baghawi al-Hafiz rahimahullahu ta'ala moom génn àddina li nga al-Baghdadi rahimahullah l'an 244 wa Nasr ibn Ali ak Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Suhban ibn Abi al-Azdi al-Jahdami muy sëriñ wa kutubu sitta Abu Amr génn àddina l'an 250 rahmatullahi alayhi hmm? Allah <laughs> léegi moom euh, euh, mu ne qaala nee ñoom ñaar haddathana Sufyaan ibn Uyayna gis nañ Amr a Dinaar gis nañ euh, sami'a Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma yaqul qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa al-harbu xud'a waaw xud'a musaab yo noonu lañ ko maasa xud'a dinañ ci ñëw comme niñ la ko wax léegi nag mu ne wa fil baab ñëw na nag ci buntu bi buy wax hadis yu mel nii an aliyin saydna ali na abi talib doon na ko wax fële Kuufa waaw fii boo fii wax say kii comme que fépp gaa yi ay xare xarelaat ak ñoo xam ne ñu ngi koy waajal ci xawaar yi gaa yi nga xam ne bëgguñu ko ah mu ne saay yenn yi moom bu ma leen nettalee ci yonent saa salaam mooy loolu jàpp jàpp leen waaw waaye bu dee damay wax nii parce que foofu daa bari woon ay noon yoo xam ne dañoo nekk ci biir ba pare Euh, di wane ne moom sawaay foofu dara wóoru ci woon <laughs> waaw mooy Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu moom daal dinay indi lool al imaamu Ahmad moo ko solo mu ne wa Zayd ibn Thabit ak Seydina Zayd ibn Thabit wa Aïshata yooñu seen hadith Seydina Zayd ibn Thabit rahimahullah al imam at-Tabarani moo ko solo kon li borom Tuhfatul Ahwazi wax fil Kabir hadith sayyidatu Aisha moom ki ko solo mooy al imam Ibn Majah ak Ibn Abbas tamit mu ne wa Ibn Abbas eh, moom itam bokk na ci saxaaba yi nga xam ne solo nañ lii jële ko ci yonente mi alayhi salaatu wassalaam wanta moom hadith sayyidina mawlana Ibn Abbas al imam Ibn Majah moo ko solo mu ne wa Abu Hurayra sayyidina Abu Hurayra fa akhrajahu shaykhan gis nañ ko mooy xadis biñ nekk nii mooy li nga xam ne mooy muttafaqun alayhi bal harbu xadaa wa mu ne wa asma bint yazid ibn sakan wa ka'b ibn malik wa anas kanta xadis bi nga xam ne mooy bu sayna asma sayyidatuna asma bint yazid mu ne loolu borom tuhfatul ahwazi al mubarak fuuri rahmatullah alayhi ash-shaykh al imam bu nekk ki ko solo mooy al imam ahmad ak imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhi Hmm? hadis sayna Ka'b ibn Malik imam Abu Dawud kanta hadis sayna Anas ibn Malik imam Ahmad ak imam Ibn Hibban kon gis nga saxaaba yooy yëpp ñooy ñi nga xam ne ñoo solo mbir mi léegi nag mu des ginnaaw lii ana yan mooy ñu ñëw nag ci wàllu euh, euh, ginnaaw euh, njàngat bii ñu njëkk bii ñu jàll deuxième njàngat muy lëkkaaleem ak suñu buntu